فيقول الإمام حجة الإسلام أبو زكريا يحيى بن الشرف النووي الدمشقي الشافعي في كتابه رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام كتاب العلم kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ kitaabul jihaad te chapitre biñ ci mujj woon gis mu doon chapitre deux cent quarante baabu fadli samahati fil bay'i wa shiraa'i wal axdi wal ataa bani mu alhamdu wal mujj woon gis mu doon xadis mille trois mu ne woon wa an abi safwaana suwayd bni qaysin radiyallahu anhu annahu qaal jalabtu ana wa maxramatul abdiyu bazzan min hajar walillahi alhamdu wal minna comme ni ñu ko waxe woon tey ñu war a génne ci suñu saraa bi dugg ci tomb bees muy tomb soixante jeexaloon nañ tom cinquante ñu war a dugg tome soixante di ko tàmbali yawma sabt muy le seize euh, muharram mille quatre cent quarante-sept dëppook li nga xamante ne ci atum grégorien samedi douze juillet deux mille vingt-cinq bi madinati Villeurbanne al faransawiya kon ñu war a génne ñu war a dugg kon ci téere bu bees al imaam tudde ko kitaabul ilm téere bu xam-xam allah waaw eh, mbiru boroom xam-xam yi nag boroom riyaadu saalihiin yi seen tool yi Euh, lii mooy kenoog lépp waaw mooy xam-xam parce xam-xam bu dàqoo la fay ne mooy ak riir te riir kenn du dem ci yàlla ak riir déedéet waaw manoo am ragal yàlla alors que da riir déedéet xam-xam moo lay may ragal yàlla te dinañu gis ci euh, biir aay yi muy indi li nga xamante ne nii mooy xam-xam li wane ne ginnaaw ngëm yàlla gi gin gi dugal dugal giñ lay dugal euh, bi ngay dugg ci lislaam ah li ci ëpp door a ginnaaw loolu mooy xam-xam waaw mooy xam-xam waaw <laughs> mooy li gën a màgg Allahu akbar <laughs> waaw moo tax yonent yi borom bi yónni leen waaw bari ci alxuraan walakinna akthara an-naasi naasi laa ya'lamuun waaye nag li ëpp ci nit ñi ñoom xamuñu lu ñu xamuñu waaw Allahu akbar mu ngi noonee de kon li nga xamante ne nii mooy li ëpp doole mooy xam-xam mooy li gën a màgg waaw mooy li nga xam ne mooy xéewalu yàlla nag xéewalu yàlla la boo xamante ne nii eh, du ko jox kurul ku mu sopp waaye bés bu la ko joxee nga utiliser ko à mauvaise mission yow di am problème waaw yow sérieux problème di ko am waaw akbar mu xamoo gën a màgg déggal la waaja doon wax <laughs> eh. mooy ilmul alimi wa aqlul aqil ixtalafaa man alladhi minhuma qad ahraza qad ahraza sharafa fal ilmu qaala ana ahzaztu ghaayatahu wal aqlu qaala ana arrahmaanu bi arafa fa afsaha al ilmu ifsaahan wa qaala lahu bi ayyina bi ayyina allahu fi furqaanihi fi furqaanihi ittasafa fa baana lil aqli ann alilma sayiduhu fa qabala alaqlu rasa alilmi wansarafa waaw waaw waaw ilmu alalimi wa aqlu alaaqil ixtalafa man alladhi minhuma qad ahraza sharafa falilmu qaala ana axraztu gaayatahu walaqlu qaala ana arrahmanu bi arafa waaw fa afsaxa alilmu ifsaxan wa qaala lahu biayina allahu fi furqaanihi ittasafa fabaana lilaqli anna alilma sayyiduhu faqabbala alaqlu ra'sa alilmi wan sarafa eh, bala ñuy kii nii di jégalu fichier yi am na yeddi fichier yi mujjee def am na benn bruit bu fort booy dégg boo xam ne léeg-léeg sax doo dégg ndax moom ngelaw li la parce comme que été weeg tàngoor bi léeg-léeg dañuy enregistrer nekk ca côté fenêtre ba moom nga xam ne mooy gën a neex piix mi di ñëw piix moom nag di ñëw ndekete yu ngelaw li ay bruit yu naqaree dégg lay def am seetlu ma ko waa léegi des na ci bàyyi xel lu ñu utu utum piix nag di suuraale loolu nag ngir nag nopp yi tamit nopp yi déggkat yi tamit ñu ñu suuraale leen bañ rek concentré ci suñum piix waaye nag nopp yi tamit dañoo war di dégg lu neex Allahu akbar waaw <laughs> loolu ñu ngi caa ñu ngi ciy jéggalu kon ilmul alimi ah, xam-xam ak xel dañoo wute waaw muy discussion bu am solo lan lañu wute mooy xam-xamu boroom aji xam ji ak xelu boroom xel ji dañoo wute nag lan lañ wute man dal ladhi minhuma qad ahraza sharafa ana kan ci ñoom ñaar moo teggi liñ naan mooy aas bi la gën a teraanga kan moo raw sa borom kan mooy ci gën a féete kaw léegi nag ñuy discuter xam-xam ne ah ana ahraztu ghayatahu ne ah man nag xel bul di bul bul bul xëccoog man xel gis nga xel man nii di xam-xam la gën kawe njombox tal ci teraanga gën a kawe ci lépp man loolu buñ ci discuter waaye waaye nag al aqlu ah xel ne ah déet ana rahmaanu bi arafa de <laughs> xam-xam yow looy wax nii <laughs> man bu dul woon man xel yàlla bi fees dellëg yërmande kenn du ko xam ci man lañuy ñuy jaar <laughs> moo tax borom bi sànkali walakin aksara naasi la ya'lamun waaye walakin aksara naasi waaw <laughs> li ëpp ci nit duñu xalaat parce que bu ñu xalaatoon xam ne ah ki bind asamaan ah teg suuf taxawal asamaan def fi biddiw yéeg lépp di saxal mbir yi indi fi kooku moom nga waroon a jàmm kon nag xel ne ko man nii ci la nit ñuy jaare di di di raisonner di xool lu jaadoo xam ne kan mooy ki nga xam ne lépp lu am daa am lu ko fi indi li wolof njaay naan lu yëngu am na lu ko lu lu yëngu lu ko yëngalu ko ëpp doole waaw ci xel la ñuy jaar ngir xam loolu waaw ah man nag ci man lañuy jaar ngir xam ar bi <laughs> léegi nag xam-xam ne xaaral xaaral mu kulu débat bi ci loo xamante ne nii moom euh, euh, ndax kat xel mu ngi jéem a di cëppi cëppi sama kanam xaaral fa afsah al mu génn nag ah waaw daal di génn nag mooy loo xam ne moom bu ko dóoree ci taabal ji raisonnement boo xam ne argument boo xam ne ah xel day day day du man du dul d'accord ifsaahan mooy mu génn loo xam ne yeer nañ te nekk loo xam ne après bu ko waxee rek débat bi day jeex mu ne ko bi ayina allahu fi furqaanihi tasafa xam-xam ne xel waaye xel yow lii nga fi wax yëpp d'accord mais léegi man ak yow ana kan la borom bi ne moom la moom boppam ci alquran waaw <laughs> est ce que borom bi da man aqil laa wala borom bi dana alim laa ah bokkul ci turu yàlla yi al al alim <laughs> ya bi ayina allahu fii furqaanihi tasafa ci téeréem bi nga xam ne ci lay tàqalee diggante dëgg ak ñeen ana ci mag ya kan la ci borom bi tabaraka wa daal di melal boppam est ce que dane borom bi dane aqil laa wala dane alim laa wala alim ak alimul ghaybi wa shahada inna allaha alimun bima bi bizati surur noo ko tëgg indi na ko alim alim yooyu yëpp ñëw na anañu loolu de borom bi ci mat la léegi nag fabaana lil aqli <laughs> léegi nag xel nag affaire bi mu leer moom al ilma sayyiduhu quoi que ah, waaw non xam-xam nag mooy sama fan parce que nag lu ma fi man di wax moom boroom bi moom melalawul sama bopp <laughs> xel moom boppam <laughs> waaw léegi nag lan la lan la lan la lan la xel def mooy bu ñu la gañee nga nekk nga bañ a nekk mauvais perdant waaw xel nag daal di xam ne del di naag koy gañe nag argumentation moo wax dëgg yàlla moom xel xam-xam gañe na ko faqabbala al aqlu léegi nag xel di la raison ñëw daal di fuur nag rasal ilmi boppu xam-xam la science waaw waaw <laughs> l'intellect daal di ñëw daal di embrasser la tête de la science xam ne yaay sama sang yaa ma gañe wan sarafa mu daal di wuy daal di dem débat ba jeex kon xam-xam mooy loolu <laughs> kitaabul ilmi téereb xam-xam moo gën a màgg lépp lu xoromu la débat boobu nga xam ne dañ koy tudd ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim waaye léegi al imam benn benn chapitre kese parce que lii avec fii nii xam nga ne yàgg nañ fi gis ci bi boo fàtte la ko yoo xam ne ci wàllu xam-xam lay wax imam nag da koo beral ak téere ngir ñoo xam ne tool ñu ñu seetlu ñoom de toute façon lii mooy lépp ah voilà lépp liñ fi gis lépp ci xam-xam la tegu waaw li ñu fi gis lépp ci xam-xam la tegu mu def kitaabul indi benn chapitre baabu fadlil ilmi deux cent quarante et un bunt bi nga xam ne mu ngi wax ci ngëneelu xam-xam waaw al imam mu daldi def na mu waxoon wa usaddirul bil qur'aanil aziim ah minal qur'aanil aziim bi aayaatin karimaat dinaa ubbee bunt yi lenn as lëf di jële ci alqur'aan bu tedd ji jaare ko tay aay yoo xam ne yu noble la na qaala allahu taala wa qul rabbi zidni ilma waaw mu indi aaya paax bi alayhi salaatu wassalaam mu ne qaala allahu taala borom bi nga xam ne moo kawite yéegul nee na waqul waxal yow sayyidina muhammad waaw sallallahu alayhi wa sallam waxal rabbi isa eh borom zidni yal nag ma yokku ilma xam-xam aaya cent quatorze suratu taaha te cent quatorze mooy nombre aaya saaru alquraan yi mooy bu yàlla mayee lii dangay tek teg da dalay dalay may accès ci alquran waaw xam-xam bii muy wax waaw ñépp xam nañ ne mooy li gën a tedd waaw mooy cent quatorze ci suuratu Taaha mi sayyidina Muhammad alayhi afdalu salaatu wassalaam waaw borom bi daal di juju ci aaya bi lu yéeme yéeme yéeme ay mbir yu bari te yéeme bokk na ci comme ni nga xam ne noonu la ku nekk xame mooy liy wone que ne ngëneel ak lëkkaale bunt bi ilfa indi fi aaya bi mooy benn mbir bu yonent bi alayhi salaam bu borom bi tabaaraka wa taala digal yonent bi mu yokku mooy xam-xam waxu na waxu ko mukk waqul rabbi zidni jaaha waqul rabbi zidni sharafa waqul rabbi zidni ma'rifatan waqul rabbi yooyu yëpp waxu ci dara déedéet maalan nàngam ak nàngam awlaada zurriyat loolu lépp waxu xam nga leen kese alquran ba mu daj ak xadiisul qudsi yi ba mu daj yëpp suñu borom benn mbir kese la wax yonent bi sallallahu alayhi ñaan ma ma koy ma la koy yokkal waaw wa qul rabbi zidni ilma waaw ah, waxal sako rabbi e sa borom zidni yàlla na ngay dellu nga nekk rek di ma yokk ilman xam-xam xam-xam ci yàlla waaw ndax borom bi mooy ku dul jeex waaw kenn manu koo jeexal ceers bu ne am na lu ñu mën a xam ci borom bi loo xam ne taxul nga maîtriser ko ndax borom bi ku ku ñuy dal la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar moom borom bi tabaaraka wa taala bët yi du ñu ko peeg te moom mooy peeg bët yi borom bët yi kenn mënu koo peeg waaw gis nga bam ñu ne wa inna ila rabbikal muntaha te sa borom mooy déytal ba mais déytal bopp mooy loo xam ne sans fin la à l'infini la moo tax nit ki ki borom bi sóob ci yooyu di la dévoiler ay dévoilement cerce bu nekk day gën a fee day gis lu gisul woon ci bu ko jiitu affaire yi di gën a rafet di gën a nice di gën a baax di gën a taaru di gën a yéeme di ko gën a jokk ci boromam mais manu koo jeexal moo tax wa qul rabbi loolu moo dul jeex xam-xam moo dul jeex moo tax diw moo jeexal téere yi loolu waxuñu wax yiñ kese la waaw moo tax boroom bi ne wa fawqa kulli dhi ilmin alim <laughs> ci kaw aji boroom xam-xam am na ku ko ba ni ngay accès ci yonent bi sallallahu alayhi mii ndeyu xam-xam te moom boroom bi nag ne ko wa qul rabbi zidni ilma yow mi nday xam-xam sax waxal ne yàlla dolli ma xam-xam parce que loolu du lépp lu ñuy teg wala yuhituuna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim comme mooy borom bi la hawla wala quwwata way xam-xam yéene waaw waaw moo na allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan mutaqabbala waaw yeneen saa saa bokk na ci ñaanam yu bari ñu doon ñaan borom bi maa ngi lay ñaan xam-xam buy jariñ parce xam-xam am na loo xam ne day lor borom waaw. boo àndul ak laadaab yi teggin yi ak la mu laaj dañ lay wicc paaka ñaari boor la soit nga yor ko di ci jariñoo wala defoo ko mu bukki la mu daal di lay fees daal di lay faat waaw kon mu ne ko waqul rabbi zidni rabbi inni as'aluka maa ngi lay ilman nafi'a xam-xam buy jariñ wa rizqan tayyiba wërsëg gu teey boo xam ne furuut amu ci ay wuru jëkki ay yu xaram waaw ak i luubal waaye wa amalan mutaqabbala ak jëf joo xam ne jooy nangu la ñu ñuy nangu la parce que pour jëf ñu nangu ko yooyu moo ànd il faut yee jiitu ko il faut xam-xam ne fi il faut li ngay dunde ñaar yi bu amul sa jëf ji lañ la koy duural du dem fenn du weesu sax poto bi la tiim wala toit bi wala néeg bi la tiim seng ba la tiim wala toit bi wala mbaar ma la tiim du fa àgg waaw ndax inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba borom bi dafa teey te nangu lu du teey moo tax yonent bi saa saam gisoon nañ xadiis boobu joxoon ñu misaal waa ji nga xam ne ndax remplir ne lépp condition ngir ñaanam nangu tumma dakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara waaw yamuddu yadayhi ya rabb ya rabb ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu waaw remplir na lépp mais li muy lekk daganut li muy naan daganut li muy dund daganut li muy sol daganut waaw yooyu saa kon ne kii nuñ koy nangoo kon inna allaha moo tax bu ne inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba door cee teg wa amalan ku bëgg say jëf di nangu borom bi di ko nangu sa waay ñaar yi ci kaw il faut nga respecté ko xam-xam bi d'abord nga bañ di tëñëx tëñëxi rek di def loo xam ne xamoo ci dara waaw ba pare ñu ne la sa ay loolu julli ah man de damaa taxawoon rek ne xaaral ma kii nii rek ah daa tam ba tàkkusaan jël na ko ah kon de def naa ko tàkkusaan yow yaakaar nga ne si julli baax xam nga ne kooku loolu tàkkusaan parce que xamoo waaw ah, foog nga xam ni ko yonent way sa san jàngale ginnaaw bi sa yéene baaxee ngir yàlla la ngay lekk dagan la ngay consommer dagan nag mooy qutbu raha mooy ak central lépp mooy lekk gu dagan mooy ak central lépp day tourner autour de moom moo kul ma shi'ta ta'malu mithlahu wa sahiban man shi'ta tardu mithlahu aw kama qala benn adage la boroom masaalikam koy wax radiyallahu anhu ash-shaykh abul mahamidi ash-shaykh ahmadul xadim alayhi ridwanul baqil qadim di Serigne Touba radiyallahu anhu kul ma shi'ta lekkal lu la neex saay lekkal lu la neex gis nga booy jëf ta'malu mislahu lu mel ni moom ngay jëf waaw booy lekk lu bon say jëf day bon booy lekk lu baax jëf ju yomb da lay yomb waaw bariwaana gaa yu bëgg a def lu baax de ñoom ci seen bopp conscient wuñ ci li tax ñoom mais pourtant man ça fait un mois manumaa jàng alxuraan quoi pourtant damay ñëw ba ne xaaral ma ñëw téere baa ngi nii dem bay ci mais après rek téléphone bi wala beneen divertissement wala leneen ma nekk ci leneen mais bët man daal man noo xamul moom ba léegi détecté wul moom lu tax moom yooyu di ko dal na seet li muy dunde waaw na seet métier li muy fàggu kiifam ak ni muy amee alalam est yàlla gërëm na ko wala déet mu seet ba xam na saytu waaw na saytu boppam na def bilan xool ba xam lu bari ci yooyu mu ngi jóge ci yu mel noonu kul ma shi'ta ta'malu mislahu wa xaalilan man shi'ta tahdu shaklahu xaritool ak ku la soob booy xëy di mel ni moom waaw waaw xaritool ak ku la soob boo ñëwee fekk ay tojamaan nga ñëw di xaritoog ñoom naan non waaye man nag bu ñuy sàcc feeraay toog man damay bàyyi bañ pare après ñu waxtaan saay yàlla xam na ne le quelque kii lañ la ciy may léegi nga commencé nekk tojakat ni ñëw boo amee ay àndandoo yoo xam ne dañoo ñaaw la meñ vulgaire fu ñu leen fekk ñu ngi saaga waaw xoox toog saaga waaw ba pare ñàkk teggin yow boo yar man di am gis nga boo yàggee ñoom leen nga commencé ni ñoom kon nag waxaali leen man shi'ta tardu shaklahu waaw kon al ilmu mooy lenn luy borom bi wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu yokku ko ko Allahu akbar wa qaala wa qaala taala mu ne borom bi tabaaraka wa taala nee na qul hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina laa ya'lamuun waaw mu ne borom bi nee na muy suuratu Zumar aaya ba léegi luy wane gëneelu xam-xam mu ne xul yow yonent bay saa saa ba léegi boo seetlu ay xul xul la ko yow xul waxal xul waxal waaw yow yonent bay saa dina kemmoo dina tolloog ladina ya'lamuna ñi xam wala ladina laa na ñi nga xam ne xamuñu loolu kay ka ka réponse bi leer na est ñi xam ak ñi xamul dara ñoom daal dinañuy yem yemuñu laa sawaa mukk te nag mooy domaine bu la neex demal gis nga boo ñëwee ci benn ébéniste mën nga ébéniste menuisier bii liggéey ci bois yi defar ay lal di defar ay porte di defar ay fenêtre nga ñëw ci ku ko man nga koy xool ak koo xam ne usurpateur d'identité la day da nee a daa gis ne ah temps yi gars yi moom sawaay yii menuisier gi dox na de xaalis bi ciy génn mu ñëw créer benn atelier woo ñeme yàlla foo xam ne kenn xamu ko ko ñëw nag commencé ne moom kii la ébéniste la menuisier la day defar ay ngir rek lekk alal luñ gis nga ko boo gisee bois yi nga koy xool nga observe kële ki xam ak ki manul léegi nga xam la léegi nga ràññee leen waaw sa fee lay jël pont bi teg ko ci fii du dóor affaire bi mbas jàll daal di toj bois bi ndax xamut tus waaw wala mu jël marque bi dóor dóor ko foo xamante ne ni yàq na bois bi fépp def ay ay ay ay ay ay yu kenn xamul alors que ko man boo koy xool ci domaine yëpp nag da ngay xam ne kii maîtriser na li muy def gis nga prof bu maîtriser domaine am bu la koy jàngal ak prof boo xamante ne nii soit day door a tàmbali amagu ci expérience da nga koy da ngeen di teel ràññee waaw ci domaine yëpp hal yastawi ndax dina tolloo waaye ndax dina yem alladina ya'lamuna ñi xam walladina la ya'lamun ak ñi nga xam ne xamuñu déedéet Allahu akbar mu ne wa qaala ta'ala beneen aaya di wane ngëneelu xam-xam ba léegi li nga xam ne moom la am te kenn leneen amu ko waaw Allahu akbar ne yarfa'i Allahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat suratul mujadila wala mujadala aya mu ne borom bi nee na yarfa'u moo yëkkati yarfa'u Allahu allahu di borom bi mooy yëkkati ah alladina amanu ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla walladina utul ilma ak ñi nga xam ne ñoom xam ne ñoom la yàlla jox xam-xam loolu la <laughs> waaw daraja ay daraja ña gëm dëgg dëgg gëm ñooy ña yàlla jox xam-xam bay jàng ñooñu lay yëkkati daraja ay daraja moo tax ñooy féete kaw ku xam fu ñu dem mooy féete kaw ki xamul waaw fii ne muñ newoon fenn benn oto am benn waay boo xam ne daa am malaise gars yi laajte est-ce qu'il y a un médecin parmi nous hein est-ce am na médecin ci ci car bi waay ki jóg yëkkati me wane carte professionnelle am gis ah médecin à l'hôpital Necker médecin à l'hôpital euh, euh, Georges Pompidou médecin à l'hôpital Avicenne médecin à l'hôpital Édouard Herriot mais kooku sawaay xam nga ne kooku daa yem ak ñi ci des ñi ci des dañ naan leen vous pouvez vous man ngeen a sori tuuti pour comme ça mu mën a def les premiers soins yooyu parce que yow lu mu leen ràññeewee ba moom ñu tànn ko ne ko ñëwal yéen ñi ci des ba ba xamee ne kii moom moo fi médecin yéen man ngeen a man pour l'instant man ngeen lu tax parce que xam-xam la ñu ràññee daa am xam-xam bu kenn ci ñeneen ñi amul <laughs> mooy fépp nag mooy fépp waaw kon nag mu ngi noon borom bi mooy yëkkati ñi gëm yàlla te ñooy ña nga xamante ne ñoo ko jox dëgg dëgg xam-xam dara jaasin ay daraja waaw su kawee kawee mu ne mu teg ci beneen lool suuratul mujaadila kon aay mujaadala aay mu ne wa qaala ta'aala innamaa yaxsha allaha min ibaadihil ulamaa suuratu Faatir aay 28 waaw mu ne borom bi kawete yéegul nee na innamaa yaxsha allah dëgg dëgg ñi ragal yàlla dëgg dëgg ragal ci jaamam yi ñooy boroom xam-xam yi parce que ñooy ñi xam mais walillahi masalul a'la dafa am loo xam ne boo ko xamul loo xamul dëgg-dëgg mënoo ko ragal mënoo ko jox wegaage ga ga ga ga war mënoo ko wàcc eh, wàcc waayam parce que xam la walillahi masalul a'la te lii du ragalu ra mooy mooy hëy ba wégaal wu rëy ragal sa borom walillahi masalul a'la waaw pour rek nga xam ñi xam ak ñi xamul seen réaction ni muy mel gis nga euh, bu ñu toogoon fii nii ñu toog Euh, fi nga xam ne mooy Kayaar wala Kayaar daa sori yaraax wala ànd ñu nekk ànd waxuma la ànd rek ndakaaru kese <laughs> après gars yi def alerte fii ci France ñu def alerte am na un tueur à cinq tueurs à yoo xam ne rëcc nañu fañ leen dencoon ils sont tellement armés te des ay gens lañ yoo xam ne gis nga mooy ay rayaatekat fini amuñu benn état amuñu benn yërmande bu ñuy doxal te gis nga képp ku njëkk a gis gis nga ay mitrailleurs yu ne lañ yor façon méteg armée bu nekk ñu ngeen moom yow buñ la gisee bala ñoo wax buñ lay seen di tiire non oto nga yor ak lépp bu ñu lay gis di dóor tëll la def léegi gars yi joxe information boobu ci France Info ak euh, BFM TV la deux gars yi def alerte tin tin comme bu ñu bu ñu sàccee benn xale wala enlever benn xale noonu ñuy def média yépp dafa doom waaw quelques minutes d'intervalle bu nañu def ko yow bu dee dañoo ay tueur à gage ay rayaatekat ñu rëcc ay sanguinaire déjà rek seen palmarès rey nañ quatre-vingt-dix personnes bañ leen jàppee nag lañ leen denc far gaa yi nag rëcc nañ guddi gi nag yàlla xam na ne bés bu ñu waxee loolu bépp baaraam bu dégg information boobu bu subaa baax na sax ministère ak nguur gi moo naan boobu école yëpp na tëj bu kenn génn kenn du liggéey yi lañ lay wax surtout bu ñu xamee ne affaire bi gars yi en plus il se déplace vite <laughs> waaw région parisienne bi la ñu wóor na dañ naan foofu yëpp dañuy tëj classe yi école yi dañ koy tëj te bu kenn liggéey di jël risque tout le monde lu dul lu mën na ñàkk rek lu mënul a ñàkk loo sax dañ naan la sa waay loolu daanaka xaw koo baax lu tax lu tax gars yooyu fagaru bu dee gaynde gi ñu doon wax naa ci parc an mais gis nga ñi nekk ay mag amul kenn koo xam ne dina jéem a jël risque di muy gaynde bu bu soxo waaw te mën na yàppaate mais gis nga lu tax parce que ñoom dañoo xam mais gis nga xale bi nga xam ne deux ans la am yàlla xam na ne bu déggee information bi gis na nii mais dara danaan papa daman damaa bëgg a génn ah, damaa bëgg a dinañ dem <laughs> wala damaa war a dem école parce que tey dañoo waroon a am benn sortie voilà naan ko mais ko muy jooy mon fils je t'explique muy jooy waaw lu tax moom yëgul ne information bi ñu joxe il faut boo génnee gars yi boo dajee ñoom dañ lay physique dañ lay rek mais moom na ko mais du ko seeram ndax loolu xamu ko <laughs> mën naa nekk fee ca Dakar naan man damay da ngaa dof moom jàpp day jàpp na mais après gaynde gi ça c'est c'est amusant voilà ci mbedd mi c'est amusant nañ <laughs> du ko def parce que daa xam walillahi al-masalul a'la mooy ñi xam ak ñi xamul mënuñoo yem ñi nga xam ne ñoo wet yàlla dëgg-dëgg gëm yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla dëgg-dëgg mooy boroom xam-xam yi waaw ñooñu ñoo ñi xam ñooñu ñoo ñi ragal yàlla dëgg-dëgg-dëgg moo tax mawlana ibn abbas waaw mu ne yuridu innama yaxaafuni min xalqi man alima jabaruti wa izzati wa sultaani radiyallahu anhuma mu ne borom bi lim jublu fii mooy ñi nga xam ne ñoo may ragal dëgg-dëgg ci sama jaam yi nga xam ne ñooy ñam ñooy ñi xam sama sañ-sañ sama ngi ak sama pouvoir sama ni nga xam ne noonu laa nooti ñi waaw boo gisee yéeféer yi ate bi jàpp ne waaye dara di saaga yàlla di saaga temps bi parce que ne am na daa riir waaw daa riir mais ki xam yàlla dëgg-dëgg <laughs> la hawla wala quwwata waaw waaw kooku du ko masa def loolu mooy li nga xam ne ci lu gàtt rek luy wan ne yi bokku <laughs> waaw moo tax ar ibn Anas rahmatullah ma radi anhu ma doon wax ne man lam yaxsha Allah ta'ala fa laysa bi alim waaw képp koo xamante ne nii ragaloo yàlla mi nga xam ne moo kawete yéegut yow doo boroom xam-xam ak loo man a am ci kayit yi loolu bétri mooy sa xam-xam ndax borom bi moo ne innama yaxsha allaha min ibadihi al ulama dëgg-dëgg ñiy ragal yàlla dëgg-dëgg ci borom boroom xam-xam ñi mooy boroom xam-xam te waxu ar-Rabi' ibn Anas boobu moom ngay fekk ci masaalik inna alladhi lam yakhsha rabbal alamina laysa bi'alimin walaw afna al-funun voilà inna alladhi waaye nga rabbal alamin borom bindéef yi laysa bi'alimin du borom xam-xam walaw afna al-funun même bu ne jeexal na li nga xam ne mooy liñ naan téere yi këy ji <laughs> ku ko waxati al imam ibn Mas'ud laysa al ilmu an kasrati al hadith walakin al ilmu wala walakin al ilma an kasrati al khashya waaw <laughs> ibnu Mas'ud ibnu Umm Abd radiyallahu anhuma mu ne xam-xam dëgg nekkul ci bari looy nettalee kay wayow ñaan ay sa waay waaye dëgg-dëgg xam-xam mooy lan bari ragal yàlla gu nekk ci xolu ko koy koy kay wax loolu la waaw waaw inna alfaqiha xaqa alfaqih man lam yuqannit an-nas min rahmatillah waaw waaw walam yuraxxis lahum fi ma fi ma'aasi llahi ta'aala walam yu'amminhum min azaabillah walam yada'i al-qur'aana raghbatan anhu ilaa ghayrihi innahu laa xayra fii ibaadatin laa ilma fiihaa wa laa ilma laa fiqha fiihi wala qiraa'atan laa tadabbura fiihaa al'imaamu Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghalibi al'imaam al-Qurtubi rahimahullah mu ngi ko indi ci tafsir mu ne Seydina Ali asadullahi al-ghalibi ah maamu shérif yi radiyallahu anhum nee na yéen nga ki dégg am sew sew bu xóot ci diine dëgg-dëgg te mooy al-faqih mooy ki nga xam ne. du désespéré nit ñi ci rayoon mu de yàlla waaw yaa ayyuha alladhina amanu la taqnatu min rahmatillah ah bu leen désespéré woo ci yërmande yàlla kon ki xam dëgg-dëgg du désespéré woo jaamu yàlla yi ci yërmande yàlla malgré bépp connerie buñ def bépp erreur buñ def bépp bàkkaar buñ def waaw boroom xam-xam dëgg ki ragal yàlla dëgg nii la ki dégg fiqh waaye nag du leen defal ay permission ci mooy yàlla luñ ne nii mooy ah garaawul yow man ngaa def waaw saa man de dama doon kii est man naa jël ci riba ji ah, jëlal garaawul yàlla dina comprendre ah man de damaa kii woon ah julli ji moom ah, ah man ngaa bàyyi ba ñibbi sa kër nga julli <laughs> ay waay <laughs> déedéet du def loolu du leen utal ay permission ci mooy yàlla waaw wala ah jaay mi moom ah jaay sàngara gi nag ah comme que dangaa nekk ci difficulté te soxla xaalis ah naa nga jëm jaay rek garaawul yàlla dina comprendre wala iyaadu billaah doo bàyyi kàcc <laughs> waaye nag du leen defal kóolute goo xam ne mel ni ñoom moom bëggalum yàlla mi concerné wu leen waaw parce que xawfal janaaxay xawfin ak rajaa moom ngay yor mooy ñaari laati di ragal sa borom tey am yaakaar lool ngay demee ci sa borom mais dalum xel ba mel ni saa nguuni sa waay <laughs> mel ni monsieur X déedéet du leen am loo kóolute ci mbugalum yàlla am leen yéen kay ba ngeen xasee def nangam moom wala ba ngeen jokkoo ci liw lu leen neex def leen dara du leen ci fekk wal iyaazu billaah loolu ku la ko wax waxu la wax waaw <laughs> walam yu'minhum min adaabillah walam yad'i al-qur'ana raghbatan an ila ghayri te du bàyyi al-qur'an mukk di ko gënale keneen lu dul moom waaw amul waxu nit ku yàlla bind koo xam ne war naa tax nga bàyyi fi al-qur'an loolu mooy ak cànku bi waaw innahu la xayra yëg leen man Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu mu ne yëg leen ne amul benn yiw fi ibadatin ci jaamu yàlla yoo xam ne la ilma fiha jaamu yàlla joo xam ne du xam-xama ko lal moom lañ doon a sànq di tëñëx tëñëxi rek déedéet amul benn yiw boo fay xaar wala ilma waaye amul xam-xam benn njariñ bu nekk ci xam-xam boo xam ne laa fiqa fii amoo ci dégg-dégg bu sew waaw wala qiraata waaye alquran fa ngay gën a ci woon nag mooy mu am ànd ak tadabbur mooy di seetantal ndax afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha la borom bi wax ci suuratu sayyidina Muhammad di suuratul qitaal alayhi salaatu wassalaam afala yatadabbaruuna alquraan waa nit ñi lu leen tere di fat di settantal alquraan wala boog dama koo wàcce ci ay xol yoo xam ne dañoo kan naa daal di cro daal di tëj fermer seen xol ah kon nag mu ngi noonu kon innama yaxsha allaha min ibaadihi al-ulamaa kafaa bi xasiyati llahi taala ilma wa bil ightirari jahla ibnu Mas'ud radiyallahu anhu mu ne doy na ci ragal yàlla mooy nga am xam-xam ndax ulama yi ñooy ragal yàlla waaye doy na ci cànkuteeku woru mooy nga diir waaw waaw kon nag mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag dañuy yem nii dañuy yem nii après bii di ñëw bii di ñëw ñu daal di dugg na ci li nga xam ne mooy xadiis yi al imam indi fi xadiis mille trois cent soixante seize la koy commencer ba xadiis mille trois cent quatre vingt douze ñaata hmm? Hmm? dix-sept dix-sept xadiis mooy inclus mille trois cent soixante seize ba li nga xam ne mooy mille trois cent quatre-vingt-douze yu bari nag ci yooyu gisoon nañu ko woon nañ téere bi de façon yu xam-xam moom yàgg na fee romb lu bari gisoon nañu ko moo tax man na gën a gaaw eh, insha allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa ala alihi